warale ma ko te yéen ñëpp ngeen tudd ci gannaaw saf yi di ma wattu Muhammad ñaanoon na ma ne yàlla ma yàlla xiir xajam kat te ñaan ak def noona ci guddi rek gaynde bàyyi ko ca ñëw woon rek romb la kum fu woon la fa ci biti daj mu ne ñoo ngi koo séeg ca kaw safee ca péeru fekk si xot batu ca biit dal di ko xotti def ko ñaari xaaj mu naa ah, way Muhammad ak may rey tamam ma nga tëdd ca Makka man ma ne fii rek noonu la ko yàlla xarage de ruqayatu moomu nag ba mu daa ba noppi nag góor ñi di ko bëgg fekk na xafsatu doomi sidina omar moom itam tam di ana mu ténji ba noppi sidina omar a gën a bëgg lu baax ñëw ci Babacar Siddiq ne ko bëgguloo ma may la xafsatu sama doom ma may la ko sidina mu ñëw ci sidina Osman ne ko boo bëggee ma may la xafsatu de sidina Osman ne ko danaa seet sama bopp de ñëw wax yonent ne ko Omar ne dafa ma bëgg may Xafsatu doomam de yonent ne déedéet danaa may danaa may Usmaan Ruqayatu sama doom te moo gën Xafsatu fuuf doomi Omar Xafsatu itam man danaa ko jël de te man maa gën ci yonent bi ñëw ne ma leen lu gën li ngeen di wax Usmaan mi nga bëgg a may sa sama doom sama doom a gën sa doom yow sa doom man danaa ko jël de man maa gën Usmaan de sallallahu alayhi wa noonu la yonentu def yonentu jël xabsatu jël roqayatu may ko sidina Usmaan xabsatu dee mu may ko Ummu Kulsum rakkam rek moo tax ñu di ko wax soo rëy ni borom yaari leer moom rek a mas a denc ñaari doomi ab yonentu waa dina soo ko fi de moo tax ñu di ko wax borom yaari leer yi ñoom ñëpp nag ñu faatu kenn amu ci doom Fatimatu mu may ko sidina Ali Abi Talib moo jut Hasan ak Huseynu ak muasin muasin dafa day jëg ndaw judd na seen boogu mukkul soom ñooñu yonent sallallahu alayhi wasallam doomam yi góor yëpp dañ dee ci waxtu namp doom yi Faatimatu jut ñoo taxaw taxawaayu askanu yonent ñooy sërif yi ba fi lu bokk ci Hasan ak Huseyn de ñooy sërif yi dëgg-dëgg yi de ak Faatimatu leen jut te Faatimatu yonent ne lépp lu def na ko doomam de ñooñu ñooy ñooñ néegab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadijatu nag diidab li yonent seeg moom yonent wutalu ko wujj moom rek la amee ba mu génnee àddina nag sallallahu alayhi wa sallam mu métti ko lool ndax xadijatu ba mu seeg moom daf ko ne lépp lu ma amoon ci alal jox na la ko àddiye de Quraysh di ñaa di ko ñaawal dégg leen waaye xadijatu naga ni démb Makka moo fi gën a riis naga ni tey moo fi gën a ñàkk alalam jépp jox na ko Muhammad ibn Abdullahi jidima abi taalib bi jox na ko xalalam ji de kii moo dof yonent ne xadijatu doxalal saaral ni ko doon doxale rek man na wutal ma yóbbal may dem di jaamu ji sama borom de muy fab yóbbal di dem ca jabalu nóor waaw doj wu gudd woo yoonu mi nan am xunta nga ca kaw bu demee yéeg ba ca kaw doj woo mu dugg ca biir xunt mooma toog fa ay guddi guddi noonu la doon def rek waaw ndaw luy jóge makka di dem di dëkk ca xunt mooma ci tàng booba booba lañ xam ne yàlla na mën a ci moom mbidde ba yàlla waaw ba ma amee ñeneen fukki at nag yàlla wàcce ci moom wayu nag sant ko nag na xaw mbindeef jëm ci diinal islam def jibril daal di ko fa feeñu rek ne ko iqra jàngal mu ne man duma jàng doon nu ma jàng fekku ma jàng du ma jàng jibril njett ko waaw ba gi bëgg a génn mu ne jàngal ma ne mu ne man du ma jàng ma jàng doon nu ma jàng de noonu lay def ak jibril ba bàyyi koo ca mu ñëwee cër yépp a ngi fér fér yi muy feebar naa xadijatu sàngaleen ma sàngaleen ma man de defe naa damay bëgg a dof de xadijatu ne ko dof ne ko waaw mu ne nañ dama yóbbu la ca war a xatab nu Nawfal benn bu xaabale woon boo xam ne jàngoon na téere yu jëkk ya ku jaaxle ah ñëw di ko laaj mu ne war a xatu yow doo déglu sa doomi mbokk mi de Muhammad ibn Abdullahi dégg ko li muy wax mu ne ko lan la mu yonente nettali ko mu ne kii kay dofut kii day mbóot ma wàccoon ci Musaa ibn Imraana ba mu nekk yonente bani Israila mbóot mooma moo fa soo si ci moom de xellonte bés bañ koy génne màkka mu fekk ma may dund kon danaa ko dimbaleen dimbal loo xam ne kenn mosu koo gisee yonent ne man ñu génne ma màkka danañ ma génne mu ne ko yow tigi danañ la génne màkka man mu ne ko daañ la génne wallaay li nga dikkee kenn mosu koo dikkee ci waaskan lu mooy noonu nañ ko xañaan nañ ko génne nañ ko de lam waxoon waaw génne nañ ko de sallallahu alayhi wa sallam naa ko def nag ba xadijatu dee nag yonentu toog na bii dencut beneen jabar ba gannaaw ga nag jigéen ñëw ne ko moo yow ba Xadijatu dee ak ba tey nangami at a ngi waaw denculoo jabar mu ne ana jabarati ñu ne ko su fekkee ni jànq nga bëgg Aysatu doomi Abubakar Sadiq waaw jigéen ju baax la su fekkee ni jàng nga bëgg Sawdatu bintu Samata camiñam sa sa saaba la waaw ñooy ñaar koo ci bëgg rek mu yomb la de naa ko def mu daal di dem ci Sidina Abubakar ne ko fekk na Jibril daf koy indil portale Aysatu toujours ne ko sa jabar a ngi nii waaw bu seetee rek yonent moom du ko xam mu ne ah xanaa su fekkee ne mbir mi ci yàlla la jógee yàlla dana ko matal de ba jëmi bés nag mu wàcc ci nekk sidina Abubakar sa doom mu ne ko mi ngi fi mu woo ko mu ñëw mu ne ko mu ne sa doom jooju laa bëgg nga may ma de mu ne ko ah man may sa mbokk ngay takk sama doom mu ne ko sama mbokk nga ci diine waaye sa doom xaraal na ci man waaw naa ko def Abubakar ne ko danaa la ko yónnee soo ko jisee rek mu jubu la rek soo xam ne may naa la ko de dal di wut tàndarma def ko ci pañe bu tuuti xen ko nday Aysata booba juróom benn at la am ne ko demal nga noy ji nga nuyul ma yonent bi ne ko hadiya sangoog de tuuti na de waaye su la gëdëm looyee daal ñeel na la fa xam nga baay bu waxee loolu ci bu jigéen rek say ba fasu na Aysata moom xamul defe ne tàndarma ji mu xenu mooy hadiya ji waaw ndekete ba mu ñëwee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama baay day moo yónni mu ne addiye saa ngi su fekkee ni na tuuti na de waaye bu la gërëm looy rek ñeel la yonent dikk ko ci loxo de mu fit tër ci ko ne ko su taxutoo nag ngay di ma tiita du ma sa jabar ñëw ci baayam ne ko yoon ni nga ma ci góor gu bon mu di ma teye te du ma jabaram mu ne ko jabaram nga mu xolam sa ko sedd de kooku mooy Aysata yonent takk na ko ci juróom benn atam bàyyi ko juróom ñeenti at nag mu soog koo jël ci diggante bi nag takk na sawdatu moom jël ko moom mi mag moo tax ñuy werante ñoom ñaar ku ci jiitu waaye Aysata la jëkk a takk waaye sawdatu loo jëkk a jël de sawdatu moom ci jabar yonent bi la bokk sallallahu alayhi wasallam gannaaw ko jël na Zeynabu bintu Jaasin ak Zeynabu bintu Haris ak Maymuna waaw jël na Ummu Habibata doomi Abi Sufyaan <coughs> doomi Abi Sufyaan ak Safiyatu bintu Huyayyin ki nga xam ne ci sëti Haaruna la bokkoon de gannaaw boo xamee ne tey waaw toj na Xaybar jën na hind ñooñu ñooy jabar yonent bi waaw ngoro na fanweeri ngoro ak ñaar waaye ñim ca takk fukk ak ñaar daal ñoom la takk fukk ak ñaar ñii fukk na fanweeri ngoro ak ñaar takk na leen te xarafut ak ñoom bàyyi leen ñii mu ñii mu bàyyi leen waaye ñim takk te xaraf ak ñoom daal fukk ak ñaar lañ xadijatu mi nga xam ne moom xamul wu ji giirab dundam ak fukk ak benn ñi nga xam ne boole na leen ñett dee nañ ci dundam ba muy dee moom juróom-ñeenti gor waaw loolu la bàyyi dañoo ñoo ko tenji de sallallahu alayhi wa sallam loolu ci xasaay sam la bokk sallallahu alayhi wa sallam ci waxi lenn foo de ba nga xamee nag ne loolu am na yonent bi xëy na xadijatu man de yàlla daf ma yónni ma jëm ci mbooleem mbindeef yëpp de xadijatu ne ko man gëm naa yàlla ak yonentam xaltine la yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam talaata ci suba moo xadijatu ànd julli de moo tax ñu ne moo jëkk a gëm yàlla ci mbooleem xeetu de ñu ne Abubakar a jëkk gëm ñu ne Ali yoo jëkk gëm de ñu ne benn wax la li am daal mooy Xadijatoo jëkk a gëm ci jigéen ñi Ali yoo jëkk gëm ci xale yi Abubakar moo jëkk gëm ci mag ñi de waaye ñoom ñett ñi ñoo jiitu ci lislaam gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent nag di xoote rek Quraysh di ko lor muy xoote lislaam bi nit ñi di ci dugg par benn benn waaw Quraysh di def luñ man ci fekk nit ñi pour ñu bañ koo gëm ak di lor ñi nga xam ne ñoo ko gëm ànd ak moom ba nga xam ne yonent sant naa ne na ne nañ gàddaay dem ca Habasa de foofa buura nga fa boo xam ne du tooñ te duñ tooñ fi moom de loolu moo waraloon gàddaay gu njëkk gi nit ñi gàddaay dem Addis Ababa de bañ demee foofa naa ko def waaw aba ah, najaas yi kii buurab Habasa làq leen de ah, ah, yor leen yor wu rafet ba ni yonent gànnaay gàddaay dem Medina nag lañ soog a gàddaay fekk ko Medina sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee nag ne yàlla nam na yonent bi génn gàddaay Quraysh dal di daje nag ne yonent bi daal lim nekk mënatuñ ko muñ rek nañ ko sakkal pexe daal di daje ci seen daaru na doo mooy seen assemblée daal di daje rek ne léegi man mii nañ ko sakkal pexe de ku nekk wax pexem Iblis ne la sa pexe moomu day sàmmi gàtt saxee loo ko sakkaa di do kilifa guy fexe waaw moomu pexe jubut ba Abu Jaal fexe ne gone ga ca gën a réeb juddu ñu tànn leen ku ci nekk ñu jox ko jaas yi ñu seet benn waxtu boo xam ne ñoom ñu dañuy wër yonent bi rek ñu ne xëy yi rek ñu cawandoo ko seen i jaasi cawinu jenn waaye mu daal di dee deretam tasaaroo ji mbooleem askan yépp Quraysh mënuñu Bani Haasim duñ mën a xeex ak mbooleem askan yi duñ mën lu mooy laaj dayee suñ laajee dayee ñu dajale suñu alal yépp jox leen te mucc jaayu Muhammad de mu ne ko yaa mat gëli pexe maa ngoog naa ko def jibril daal di wàcc nat li ko ko de wa isam kur bi kale dina kafaru li isbitoo ko aw la gàddaay bul fanaan tey ci makka de ko def yonent ne maa ngi xam moom xalal yi ñëpp makka yëpp seen xalal man yi ma mu ne ko ko fanaan ci sa néeg usuwaa mu joxe dénkaane waaye sa borom na ne bu fanaan tey makka de mu daldi xoo sidina Ali ibn Abi Talib ne ko xam nga xalali makka yëpp maa ko amee te yàlla digal na ma génn gàddaay ndax mën ngaa fanaan ci sama lal bi waaw sangoo sama malaanam càngaay mi suñ la rayoo gàdde suñ la rayee gàddul naa la aljana soo muccee nag bu subaa nga dellool ma dénkaane xaala li jàmbur yi ma amoon de sidina man rek maa ko waxee loo de daldi nangu de daldi tëdd ci lal bi yonent ba sangoo malaanam càngaayam ma de waaw yàlla daldi xoo Jibril ak Mikaayil ak Israfil ak malakul mawti de ne leen kana ci nangoo jot sa morom ci dee ñoom ñëpp kenn nanguwut mooy yéen ñëpp abi Ali ibn Abi Talib du kon nag gaaw leen yéen ñenant laa dénk ba kanam bi wattu leen ko bu ko dégg jamee rek ma far leen ci diwaana bi wali de ñoom ñenant ñoo ñëw di garde si dinaali ba bët set de setee ñi ñëw ah yonent kay demul mi ngi fi ñu ne ah kii di yonent tët bi tërëb ali la càngaay li day càngaayal yonent la waaye daal tët bi tërëb ali la ñi ñëw di muri malaan mi mu sangoo bëgg koo xam ni Seydina Ali di ci jëbiit ma daal ma ndax bëgg ñu ray ko li ko yonante ne bu ñu la rayee gàddu naa daal jànna bëggutoon lu ñu ray ko de ba mu yàgg rek yëf ya sàppi ko mu muree ko ne leen yàlla yóbbu na yonantam fu ko neex ku ci yonante xamee loon dénkaane rek ma delloo ko de fekk na daje ñëw congaari ci buntu kër yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne bu guddee rek bu ñëpp nelawee dana génn dem ci jàkka ji nañ ko fi nekk rek bu génnee ñu ray ko de ba nga xamee ne yonante waaj na ba ba guddi rek dafay jàng yaasin ba ca yëpp a taf li ko ci suuf ñëw suy suy leen ko ñoom ñëpp ñu neraw mu ñëw ku ci nekk mu njatt la fab suuf sotti ko ci sa njaañ ba mu fees dell def na leen ko ba mu daj mu soog a dem yoonam de ñu nelaw ba jant ba fenk ca yor yor kenn xewut ci ñoom te iblis daf ne man moo leen di wattu moom mas da nelaw ba ko yàlla bindee ba tey moo jëkk nelaw moom iblis ba ñu yeewoo nag neew ku ne yedd sa morom lu tax yeewuloo ma ñu ku ne ne sa moroom li la dala ma dal de iblis daa da nga da ba ma yàlla bindee ba tey tey laa ma sa mos nelaw waaye daal waaje jabar nañu de waaw ñu ne leen yéen waaje topp na leen seet leen lamb leen seen bopp yi ñi làmb ku ci nekk sa njañ a ngi fees suuf yéen ñëpp ku ci ne yonent wàkk na la sa njañ suuf ba mu fees dell mu soog a dem yoonam rek ñu ne Muhammad jabar nañu de daal di dem nag na ña ngi koy dabi de mu dugg ci xaaru mu dugg ci jabalu sawr làqu fa ñetti fan sallallahu alayhi ba xam ne hutatuñ ko nag mu dal di nag dem Medina de fi na Abubakar yaroon na yaari gëléem waaw xamoon na sàmm bu ñuy wax Umarata ibnu nu Amru ibnu Fuhayrata ak euh, dabije boo xam ne daf koo fayoon moo leen di wan yoonu Medina muy Abdullah ibnu Urayqit duuli kooku leen wan yoonu Medina dañ ko doon xawante bu ko yonentu toggee ci gëléemam ba mu sonn waaw Abubakar togg ko ci gëléemam de mu di leen wan yoon wi de bañ àgg Medina nag sallallahu alayhi wasallam ci dox fukki fan naa ko def nag jinee naaw rek ti yàlla yàlla fay aw yu ñaari xandaale nga xam ne wàcc nañ ca bergene bu mu ba de ñu xam la la jinne yi way noonu de loolu mooy gàddaay ga ba nga xamee ne yonent gàddaay nag jëm Medina te waxante woon naag Ah, law sax sa xasraj ñooy lansaar ne ñoom gëmoon nañ ko jaayante moom ñetti at bu jëkk ba juróom benn la ñoon ca déwén sa ñuy fukk ak ñaar ca atam ñetteel ma nag ñuy juróom ñaar fukk ak ñett ak fukki jigéen de ñoom ñëpp ñu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu ñu la génnee rek ñëwal ci ñun de yonent moo tax ba gàddaay rek mu dem Medina sallallahu alayhi wa sallam lansaar bañ déggee ne yonent génn na Makka nag bët bu set rek ñoo doo seen i yërey xare gàddu seen i jaasi rek di ko gàttandu ba mi di jot ñu wàññeeku ñëw añ si bu ngoonee ñu gonantaat ak fukki jigéen de ñoom ñëpp ñu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko buñ la génnee rek ñëwal ci ñun de yonent moo tax ba gàddaay rek mu dem Medina sallallahu alayhi wasallam lan saar bañ déggee ne yonent génn na Makka nag bët bu set rek ñoo doo seen i yërey xare gàddu seen i jaasi rek di ko gàttandu ba mi di jot ñu wàññeeku ñëw añ si bu ngoonee ñu gonantaat ba ca bés a fukkeel ba nag gannaaw bu ñu wàccee bay dugg ci seen i néeg la benn yahud xéeg ci tàndarmaam rek seen gawar boo xam ne gawar yoo xam na ñenant lañ ñëpp a ngis ku ne ngi am mbub mu weex ak euh, lambaay bu weex waa taraxlaay gu weex ak tañlaay gu weex de mu ne bani xaylata li ngeen doon wutangoog ñëw na waaw ñu daal di jóg nag ñoom ñëpp di ko kattanu nag yonent bi ñëw na yonent bi ñëw na yonent bi ñëw na di ko feccal sallallahu alayhi wa ba nga xamee ne ñëw na nag mu wàcc ci masjidu Quba ci bani xoof waa xam na fukki fan ak ñenant rëdd masjidu Quba jiite fa jumaa ñaari ñaari ajjuma gannaaw ga mu ne fii du fi mu waxoon de dal waraat nag waaw nee nañ wacc albaaw nos bi rek moom xam naa barab ba de albaaw nag waaw di ràmb rek gadd gum romb ñu ne ñëw leen fii la doole ji nekk dal leen wàcc leen fii la doole ji ne mu ne baleen gileem gi rek ci ndigal lay wéy albaaw di car di cal ba ak fii waa ba ba mu yàgg rek mu ne groupe sukk ba mu sukkee rek dellu jógaat wéy dem ba ca kanam mu dellu ne groupe sukk ba mu yoonu ñaareel nag daal di tëral baatam daal di nguur de moom al baaw de yonentu sa ko wàcc nag sallallahu alayhi wa sallam ne xaw nal allah fii mooy wàcc waay bi insha allah def groupe sukk foofu mooy buntu jàkkaay yonentu ba tey waaw baabu jibril fa xam nag ne fa la mujjee mooy néeg da Aysa bi ko suul fa nekk ba tey mooy këram gaddaay yonentu boobu la waykat bi nettali ne yonentu bi jublu na Medina ne waa Makka ñoo ñàkk bopp ñoom ñi nga xam ne ñu ngi nekk ak ab yonent boo xam ne ñoo ko jut ñu bañ ko te tumuranke yi nga xam ne xamuñ ko ñoom bëgg ko de ñu noonu ko mbëtt yi bëgg ko ak kéwél yi de mu dellu nett li itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxañ na suuf dem Medina naka mu taxañee asamaan itam dem asa dem asamaan ci guddi rañaan ma de melalal guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaanee jóge Makka dem bayti maqadis de xéeg itam jóge bayti maqadis dem asamaan ci guddi gi de dellu mooy guddi gi rañaan ma de ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab mooy ndey koor ci la yonent rañaan rañaana mu réew moom mu réew sallallahu alayhi wa rañaanee nag bët set Abu Jahl la jëkk gis mu di ko yejji ne ko ibnu abi kabsata yow lu xew bii waaye yonent ne lëf xew na de lan mu ne dem naa bay timi xadis yi guddi gi dellu si ah su ma dajalee Quraysh ñeme ngaa wax loolu ci seen kanam mu ne ko dajaleel Quraysh mu ne waa sabaxa Quraysh dajaleen ñëpp ne dëll mu ne moo ma dellul ci li nga waxoon yonent ne dem naa bay timi xadis yi guddi gi dellu de mu ne ko lépp loo ma sa wax ñi di ko sikki sàkk waaye tey day nar nga li nga wax du dëgg de naa ko def si naa wokar dal li ci fexe rek ñëw ne sama sa nga wax na dëgg ne yonent wax na dëgg ñu ne ko Abubakar da nga dëggal yonent moos ci ne dem na bayti maqadis ci guddi gi dellu si ñun bayti maqadis suñ ciy dem danañ yéeg weer wàcc weer muy doxam ñaari weer ñu soog faa nga ne waa ji ne dem na ci jigéen guddi ñëw mu ne man ma di ko dëggal ci xabaar bu jógee asamaan doxam ñaari junne ci at ci lu matut ngonent matut ab xëy kooku man su ne woon dem naa asamaan yi dëggal naa ko de yonent ne ko walaay noonu la sax dem naa asamaan ci guddi gi dem naa ci asamaan ci jëkk fekk naa fa aadama maa ngi ko fekk bu xoolee ci wetu ndeyjooram ree bu xoolee ci wetu càmmoñam jooy waaw ma laaj lii lan la ñu ne doomam yi lay gis roxoy doomam yi nga xam ne dañoo fasoo texe ñoo ne ci wetu bu leen gisee bépp jooy ree su xoolee nag ci càmmoñam gis roxoy doomam yi nga xam ne dañoo weddi fasoo texea di loolu lay jooy de dem naa ci asamaan ñaareel fekk naa fa Yahya waa ak dem naa ci asamaan yi ñetteel fekk naa fa Yusufa dem naa ci asamaan yi waaw ñenanteel fekk naa fa Idris dem naa ci asamaan yi fekk naa fa Haruna dem naa ci asamaan yi juróom benneel fekk naa fa Musa ibn Imran asamaan yi juróom ñaareel fa laa fekk Ibrahima nga xam ne mm, kii wax ak yéen moo ko gën a ni du ci mboolem bi neefi de wax na dëgg yonent moo si yonent yàlla Ibrahima kenn mosu leen a xamee de sa sax ba nga xamee ne yonent gàddaay na waaw ñuy topp tànk yi yaram dañuy xam tànk lii de tànk Muhammad la lii tànk bañ agsee ca wetu xuntuma dañ ne bii tànk day tànk Abubakar Siddiq la amut sikk ba ñaareel bii nag kenn mënu koo xamee tànk ba ne ca ma xama Ibrahima de loolu la loolu la waa Makka waxoon de <clears throat> moo dëggal ni du yonent ni du yonent yàlla Ibrahima de sallallahu alayhi wa sallam maa ko def nag yonent sallallahu alayhi wa sallam boseer yi ne mu nettali leen nag gaarloonteeg ñoom mooy def ki kéemtaan ba noppi ne ana ku mën a def lu mel ni lii ma def yonent loolu moo ko jagoo bépp xar baax bu yonent def wali mën na koo def waaye nag ab yonent rek a saña def xar baax ne maa def lii ku mën a def lii na ñëw loolu wali sañu ko wax de waaye wali yu moom dana def karaama waaye nag du ci gis boppam sañ da wax itam ne ku maa def lii ko mën na def loolu yonent rek ko sañ de loolu rek leen wutal nag waaye lu da lu jaadu nekk mu gisaan ñeel yonent rek jaadu na nekk karaama waaw ñeel wala nag ay tegaloo nag di wàcc ci moom rek sallallahu alayhi wa naa ko def doole ji itam di di tegaloo rek nit ñi di jébbalu si di jébbalu si waaw bu jëkk nag lor ju nekk daje nañoo moom juróom-ñaar ñu njëkk nekk julli ci àddina daala xamul leen Quraysh wanut yonent bi kooku yàllaa ko wattul boppam kenn mënul ko dara Abubakar Siddiq kooku bëkk néegam yu bëri waa ak surgaam yu bëri ak xalalam kenn mënul ko dara Ali ibn Abi Talib kooku jàmbar la joo xam ne kenn wanent la ku mbay say bët nga bay yesam waaye ñi ci des Hammaar Bilal Suhaybu ak su sumayatu waaw ñii di leen abi jaal wan jaari na kenn mësu koo gise ba moo waral gannaaw ga nag yonente sallallahu alayhi wa sallam digal leen nañ gàddaay dem ca réewi ba yonent it gàddaay dem Makka dem Medina nag xeer yi ñëw di jébbalu ñëw di jébbalu ba nga xam ne yonentu mujj na jot doole joo xam ne su laa wàccee dafay wax diw kaay jàngi laa ji ce waa Makka ñu dégg ko diw takkal xere topp ci seen kaw rek suñ nangoo baax na suñ nangu takkal seen digg rek <coughs> loolu lay ca la mujje moo tax mu ne ba tawaala tañ toftaloo ah, ah, wàcceg laay toftaloo nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu mujj na isaama tala ndem jàng na mu kitaaban laaya mi ne laay juttuke fa yàlla tala du topp ko katibatun xare xabaraaw bu dee aji ne tax ki gannaay de mujj na day nañ néewoon doole mu na su jàngee laaya rek xare koy topp boo xam ne buñ nangoo baax na buñ nanguwu rek xam nañ la ca topp de اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره